maa nansax min aayatin aw nunsihaa na'ti bi xayrin minhaa aw mislihaa alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadiir suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax kon ci laaya bi nga xam ne mooy téeméer beeg juróom benn mu ne maa nansax gisoon nañ ba mu ndaw ci mbir moomale mu ne maa nansax ñun de moom du ñu nasaxal mooy du ñuy yëkkati ab àtte min aayatin ci benn laaya ci alquran du ma ko yëkkati daal di yëkkati àtte ba moo xam nag yëkkati yooyu dafa am ay wàll soit suñu borom day yëkkati njàng mi nga xam ne laaya boobu dadul amati sax comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ci suuratu nuur waxoon nañ la laaya bi naan ash-shaykhu wash-shaykhatu iza zanaya laaya boobu amatul ci alquran par exemple mooy doo ubbi fenn alquran ci suuratu nuur gis laaya boo xam ne danaan a shaykhu mooy ki nga xam ne moom majeur na nekk na koo xamante ne nii nekk na koo xamante ne nii moom moom moom moom mooy mukallaf la wash-shaykh nekk góor mar'atu ak ki nga xamante ne nii moom daa nekk koo xam ne mooy ci jigéen ñi ku mel noonu koo xam ne dafa majeur isa zanaya bu ñu ba bana laaya bay jeexe xam nga laaya bu mel noonu gisatoo ko voilà loolu noonu la kon nag mu ne suñu moroom nag ne kon loolu façon ab yëkkati àtte la boo xam ne yëkkatib aaya la bokk maanan saxu min aaya mooy suñu borom dafa yëkkati laaya boobu ci alquran kenn gisatu ko fii léegi loolu benn pala benn wàll la mu am beneen boo xamante ne nii suñu borom tabaraka wa taala même mooy boobu lan la dafa yëkkati njàng mi mais àtt bi dafa des voilà parce que loolu mu waxoon foofu ci laaya boobu noonu mooy li nga xam ne laaya mooy àtt boobu dafa des voilà moo tax Seydina Umaru radiyallahu taala anhu amirul mu'minin radiyallahu taala anhu wa ardah xutba bi mujjee def comme niñ ko fi yàggee tudd doon na leeral mbir moom mbale muy xutba bu gudd boobu nga xam ne mawlaana abdallah ibni abbaas radiyallahu anhuma moo ko toxale ci moom nga xam ne mooy xutba bi mujjee def ajjuma ci jumaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam balaa beneen ajjuma bi di ñëw faat nañu ko radiyallahu taala anhu wa ardah doon leeral loolu le di ko di ci mettre le point pour nit ñi xam ne laaya boobu même bu dee newatul ci alquran mooy ne àtte boobu yonent bi alayhi salaatu wassalaam doxal na ko Seydina Siddiq daal dina koy doxal te ñoom moom moom mu ngi koy doxal damay mu ne nag damay ragal am benn wax aji wax di wax bu jamono weesoo am ñu ñëw ñoo xamant bu yàggee ñëw naan loolu gisuñu ko ci laaya yàlla ci ci te alquraanu borom bi xam lu daal di leen leeralal mbir yoo yëlee kon nag affaire baa ngi noonu lool benn la benn boo xam ne dañuy yëkkati àtte bi waaye dañuy yëkkati njàng mi waaye àtte bi day des nu am yeneen foog naa lii nii ñuy wax nii non lii waxoon nañ ko ci suuratul nuur bon kon nañu avancer quoi voilà pour gagner du temps parce que lii nii ça lii waxoon nañ ko bi nga xam ne ci lañu nekk ci saar boo bële ci suuratu nuur walillahi alhamdu wal minna kon nag yi ci des bon yooyu jaru ko parce que waxoon nañu ko ku bëgg kon lu ci gën a leer wallah <laughs> allahu akbar nga delluwaat foofu rek loolu moo gën ko waa comme que neewuñ ci loo xam ne ak yaatal la mooy lépp loo xam ne dañ ciy mën a gagner temps rek insha allahu taala mooy def ko kon nag mu ngi noonu mu ne maanan saxu non maanaan sax voilà maanaan sax du ñu yëkkati min aaya ah, ci benn laaya duñu ko abrogé daal di koy jële ci alquran aw nun si ha wala ñu yéexe ko wala ñu yéexe indi benn àtte wala ñu yéexe li nga xamante ne ni yéexe aaya ba wala yéexe koo wàccee am na ati lu dul ne lu dul ne wala ñu bàyyi ko wala am na ñu ne mooy bàyyi ko wala am ñu ne mooy yéexe wala loolu la mooy ñu yéexe wàccam walla mu nekk loo xamante ne ni dañ ko fee bàyyi lu dul noonu bàyyi ko fi mu nekk fi même bu dee ne njàng mee ngi fi fekk dañoo yëkkati li nga xamante ne nii ndax loolu it façon la nga xam ne aaya bi day des ci alquran waaye nag mooy njàng mee ngi fi mais acte bi suñu boroom tabaaraka wa taala daal dina koy yëkkati mooy kenn doxalatul laay boo bële kon nag mu ne buub lool xewee rek bu ma ci yëkkati wala ma yéexe ko wala ma bàyyi ko natti dañuy indi bi xayrin minha boo xamante ne moo gën boo bale ci yéen yéen jaam yi mooy gën a woyof ci yéen ndax suñu boroom comme li nga xamante ne nii loon la wax innama al usri yusra diggante ànd mu ngi ànd ak li nga xam ne mooy mettit yu ne jafe-jafe yu nekk ak yomb-yomb te suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon na doom diineem ji dafa nekk mooy alxanafiyatu samha nga xam ne dafa dafa du wëlif dafa jéng lépp dem cow ci borom bi te yomb moo tax comme niñ ko fàttale woon fan yile moo tax moom mu ne woon kenn du daal di sànjaafu diine ji di teengal lu dul le mbir mi dina ko noot kon nag mu ngi noonu mu na kon natti dinañu indi de bi xayrin minha boo xam ne moo gën a moo gën ci yéen moo gën a woyof ci yéen ay àtte beneen laaya bi may indi aw misliha walla ma indi boo xamante ne laaya bu mel ni moom bu xaw a mel ni moom ci wàllu woyof ak wàllu àtteeg yoo yëlee mu ne alam moo waaye yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ndax xamoo ne anna allah kene borom bi tabaraka wa taala ala kulli ci lépp rek qadirun ku ko capable la ku ko man na de loolu mooy nan borom bi ak a capable mooy yow xam nga de waaye da koy wax ngir yahuud yi ak façon yi nga xam ne sax nee ay jullit lañ ba pare di bañ naan naasix ak mansuux amul naan loolu mooy lan borom bi moom lu masa loolu mooy ñooñu seenu ñàkk a xam ak ñi nga xam ne seenu ñàkk a sóobu ak ñi nga xamante ne tànk te as sax ak as sax amuñu ko ci géeju alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mu ne alam taalam ndax xamuloo mooy dëgg-dëgg yow xam nga waaye ab question la boo xam ne moom la ko adressé ngir yahuudi ak façon yi mel noonu xam bu baax ne borom bi lu ko neex képp ala la tu ko man la yëkkati ab wala sax mu bañ a indi benn loolu ak yomb borom bi tabaraka wa mu ne alam mu ne mu ne kon mu ne ba léegi alam taalam mu ndax yow xamuloo ba léegi sallallahu alayhi wa anna allah kene boroom bi tabaaraka wa taala lahu moom la ñeel mulku samaawaati moomeelu asamaan yi wal ardi ak suuf wamaa lakum te ñeelu leen nag wamaa lakum lépp loo xam ne mu ngeen wamaa lakum te ñeelu leen min duunillaahi wëllif boroom bi tabaaraka wa taala min waliyin koo xam ne mooy méngoo seeni mbir borom bi utalu leen ko te amu ngeen ko wala nasir te amu ngeen kenn koo xamante ne nii moom moo leen mën a dimbali de mu ne am turiduna wala yéen li ngeen sopp ndax da ngeen a bëgg an tasalu ngeen di laaj rasulakum seen yonent bi nga xamante ne nii moom laa yebal ci yéen di saydina muhammad alayhi salaatu wassalaam di ko accabler ak ay laaj yoo xamante ne nii bariwut solo daanaka amul njariñ ndax da bëgg nekk daal Sénégal di laaj seen yonent sallallahu alayhi wa sallam ay laaj yoo xamante ne nii mooy jariñu dara daal voilà boo xamante ne bariwut solo te amul njariñ léegi nag kamaakeem li nga xamante ne nii su ila lañ doon laaj Muusa Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne nii noonee la ko ñi nga xamante ne nii ñooy waa banu israil alayhi salatu wassalaam doon laaj daal voilà di laaju caaxaan ak laaju comme niñ ko gis woon rek gis nga keroog ci suuratul bi ñu gisoon rek ci saar bii nii ci wàllu bi mu laan leen seen boroom nee na ngeen rendi yow nag gaa yi topp ko di ko laaj laaj yoo xamante ne nii yooyu yépp mënoon naa ñàkk quoi wala ñu ñëw di ko laaj ay laaju raytaam ak yooyu mu ne ndax da ngeen bëgg yéen di laaj seen yonent rawatina lii nag woo waa ñi nga xam ne ñoo ñëwoon di ko laaj ay laaji caaxaan laaj yoo xamante ne nii naan ko defal ñu soppil ñu ñun daal dañoo bëgg daal ñun duñ la lu dul nga indil ñu yàlla ak malaaka yi ñu koy seen nii ko ni ñu ko fi gise woon da nga ballalal ni suñu suuf yi yow yow umpalu woone ñun ñoo fi gën a wowub dëkk gin fee tarleb dëkk gin fee bekkoorleb dëkk dañoo bëgg nag montagne yi nga daal li ñu koy soppi li nga xam ne mooy or façon caaxaan yoo yële waaye it ak wax ya nga xamante ne nii comme yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu mu ñëwee dal di discours daal di def benn xu xutba bu am solo léegi nag ne gaa yi ne saxaaba yi radiyallahu anhum di leen wax ci yu rëy yoo xam ne mooy xew mu jóg jamono léegi mu naan amul dara lu ngeen may laaj fii ma taxaw ba yawmal qiyaam lu dul ne dinaa leen ko xabaare Seydina Abdallah ibn Abdallah ibn Hudaafa radiyallahu anhu daal di jóg ne man abi voilà ana kan mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam kan mooy sama baay ko abuka Xudaafa sa baay mooy Xudaafa daal di mer léegi nag ba Seydina Omar gis ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mer na leen di laaj laaj leen yu am solo ngay laaj ana kan mooy sama baay waaye loolu noonu mooy vraiment mooy li yonent bi alayhi salaatu doon xaar ak moom li mu laaj dafa am benn gàpp même bu dee ne moom li taxoon muy laaj. mooy ne amoon na njariñ bu ndaw ju ci ne parce que comme que nit ñi ñenn naafiq yi dañ doon nekk di ko tuumaal daal di ko tuumaal oh yow mii daal gëmuñ ne sa bàyyi lu jur mooy daal yow mii daal boo mayul doom wóor soo nga doomu njaaloo nga léegi nag moom mu bëgg nag leer yonent ma saa saa mu wax ci làmmiñam ba ñépp di dégg ci ci ci ci ci jàkka ji këne moom baayam mooy xudaafa mi mooy baayam kooku mooy baayam wuuteeg li naafiq yi wax waaye loolu dafa suufe lool par rapport ak li yonent bi alayhi salaatu wassalaam taxoon mu naan laaj leen ma ba Seydina Omar jóg daal di ne radina billahi rabba wa bil islaami diina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya rek yonent salaatu wassalaam ner ma giif kon nag loolu la mooy façon laaj yoo yële mu ne kon wala yéen am turiduuna wala da ngeen a namm antasalu ngeen di laaj rasulakum seen yonent bii seen ndaw bi ma leen booleel sallallahu alayhi wa sallam kamaakeem ni nga xam ne su ila Muusa la Seydina Muusa noonu lañ ko doon laaj alayhi salaatu wassalaam min qabl ci ay laaj yoo xam ne amul solo yu jiitu waman yatabaddal képp nag koo xam ne ci yéen jullit ñi dafa soppi al kufra bil imaani daal di weccoo ngëm yàllaam daal koy weccoo ak li nga xamante ne mooy ak kéefër ne maa nekkoon jullit nekkatuma ko wala leer dikkal la nga nekk yéeféer ñu wan la leer bam leer alquran ak sunna nga ne man sama yoon new ci dugguma ci lislaam dama ko jënd li ma fekkoon samay maam ak samay baay te say maam ak say baay liñ ne woon tous baaxu ci nga naan lii seeni jus ak seeni seeni us ak seeni ut coutume la naan seeni xar seeni baaxu maam la manuñu koo bàyyi nag jënd ko àttey yàlla yi kooku kooku mu ne kooku def